ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bi ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jaajëfal sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi noo ngi dellusiwaat ci sunu waxtaani dimaas yi wa ma aataakum rasulu fa xusu wa ma naakum anhu fantahu di ci ànd ak sayid saabix tabarakallahu borom xam-xam boobu nga xam ne ku ama am solo la mooy waajal jataay bi ñoo ngi woon ci almasajid biñ ci jeexalee ñu ñëwoon ci barab yi ñuy tere ku fa julli barab yi ñuy tere ku fa julli ñu limoon ca armeel ya limoon ca église ba limoon ca synagogue ba limoon ca mbalit ma limoon ca daral ga limoon ca sele bi yoon ba limoon ca géttu gëléem ga limoon ca toilette ya limoon ca kaw kaaba ga waaw yooyu lañ yooyu limoon nañ ko ci tabarakallahu war a ñëw tey ci asalaatu fil kaaba ñu ne assalaatu fi lkaaba saxiixa la farqa bayna al fardi wa nafl julli ci biir kaaba gi maanaam ñu ubbi la ko nga dugg ci biir julli ñu ne wér na yéeg ca kaw di julli nag lañ ne wérut ndax doo am xibla abdullahi ibnu omar radiallahu anhu dafa wax ne دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلال فسألته هل صلى رسول الله قال نعم بين العمودين اليمانيين رواه أحمد والشيخ Abdullah ibn Umar nee na ba ñu jotee ca caabi kaaba ga ba ubbi ko salawaatullahi salaamu ali dafa dugg ànd ak benn délégation délégation bi mu àndal ca la Usaama bokk Usaama ibn Zayd bokk na ci délégation ba ànd nag yonent bi dugg ca jàkk ja ca kaaba ga Bilaal ca la bokk ak Usmaan ibn Talha bi ñu duggee ñu delloo bunt bi bi ñu noppee ñu ubbi ko Abdullah ibn Umar nee na ma bokk ci ñu njëkk a dugg waaye noonu bi mu duggee question bi mu laaj mooy da koo laaj Bilaal mu ne Bilaal ndax yonent bi julli na mu ne ko waaw julli na diggante ñaari pay yi fare ar-ruknul yamaani yi fii la julli ñaari ñaari rakk rawaawu Ahmad wa Cheikhaan kon julli ci biir Kaaba ga wér na waaw ma ñëw ci beneen tomb sëñ Mbàkke Sylla te mooy asutura amaamal musalli asutura mooy li ñuy samp kuy julli di ko def kuy julli dañoo bëgg mu sam mu def sutura nga xam ne kuy romb ci kanamam du jaar digganteem ak lim samp waaye ci ginnaaw ga lay samp waaw loolu mooy sutura hadisu abdullahi wala hadisu abu saidin mu ne yonente bi alayhi salaatu salaam def ni isaa salla ahadukum fal yusalli ila sutura wal yadnu minha bu kenn ci yéen di jullee foo xam ne fu nit ñay jaar la na teg dara ci kanamam te na jege loola na teg dara ci kanamam te na jege loola abu daawud nettali na ko ak ibnu maaja waaw ñu jële ci abdullahi ibnu omar mu ne yonente bi alayhi salaatu salaam nee na wala boog waaw nee na su ma saane génn yowmal iidi day digle day digle ñu jël benn xeej samp ko ci kanamam muy julli di ca jublu nit ñi ci ginnaawam topp ci ginnaawam nee na loolu daana ko def ci tukki waaw saa bu daan tukki daana ko def nga xam ne dafay julli ci julliwul ci biir jàkka xanaa ci ndànd fay-fay gi lay jullee foog mu samp dara ci kanamam rawawul buxaari wu muslim alxanafiya wal malikiya nee nañu ñàkk a def sutura ba nee na du ci wàññi dara waaw mel ni pël buy sàmm ay nagam ba mu yàgg ca àll ba moom képp mu nekk fa mu kàbbar di julli mu wóor ko ne kenn du jaar ci kanamam alxanafiya ak malikiya nee nañ ñàkk a samp sutura du ko wàññi dara mu ngoog abdullah ibn abbasin radiallahu anhu mu ne yonente ba julli na ci ndànd fay-fay gi ti te sampul dara maanaam ci àll bi nii rek julli na fa salla fi fadain wa laysa bayna yaday shay sampul dara benn tam bi mooy sutura boobu nu muy mel ak nu muy toll ak lan kañ la ñuy sañ wax ne lii moom la tataxaqaqu bi kulli cheyin yansabuhu almusalli tilqaa waji walaw kaana nihaayati farsi nee nañ dana wér ci lépp lum teg ci kanama mbaa mu samp ko fa bu doon sax aw fasam la bu doon sax aw fasam la dana wér fas wi mu taxaw fas wi tax maanaam taxawal fas wi mu dox digganteem ak penku muy julli jël nañ ci sabura ibnu maabad mu ne yonente bi alayhi salaatu salaam maa marra bayna yadayhi nee na boo nekk ci àll bi di julli na nga teg dara ci sa kanam boo amul dara sampal saw yet mbaa sab gopp mbaa sa jaasi mbaa yu ni demee bu fekkee amoo yet rëddal aw rëdd rëddal aw rëdd bu fekkee yëpp amoo ko mu ne am na rëddal ci suuf aw rëdd su boobaa ku fa romb waaw xam nga léeg-léeg ilimaan sëlmal ci sunu jàkk yi jàkk ji ñépp jóguguñ am ku jóg ci mbooloo mi daal di kàbbar te fi mu kàbbare mooy bunt bi nga départ di génn mu tàllal loxoom ne la doo fi jaar te foofu rekk ay yoon wi loolu ñuy def loolu bu sëlmalee li nga war def mooy dem ba sës ca miir ba mbaa nga jël benn poto ca poto ya mu nekk sa digganteeg penk bi waaye ñëw rek ci benn bayaal ci biir jàkk ji kàbbar fa am ku bëgg a jàll nga kara koog loxo daal di wax ne yonent bi nee na ku bëgg a jaar sa kanam téye ko foofu ngay jullee mooy tax nit ñi di fa jaar te téyante ga mën naa indi ñol-ñol tabarkalla yonent bi jàngalewu ko noonu alayhi salaatu salaam mas naa julli dàkk ak garab maanaam garab gi dox digganteem ak penku mas naa julli dàkk ab lal te lal ba kenn nga ci tëdd muy sunu yaay ja Aïcha radiyallahu anha waaw mi ngi julli sunu yaay Aïcha ngi tëdd ci lal bi bu doon nogay day tabarkàlla bokk ko jëkkër ja defoon seet te bu danga may jullee dana ko coow ba mu ba ba fay ko ñaari fan doonte musta fay nag waaw musuma ko fekk càll mu ne daa mer ndeysaan nogay waaw loolu moom musuma ko musuma koo gis waaw tubarkalla waaye daal bu jëkkër ji julli woon jëmale ca moom boo matul ñëpp dégg leen su ne Aïcha ngi ni tëdd cib lalam salawaatullahi salaamu alayhi di julli def lal ba sutura mu mu ne dañ daan julli jur gi di dox suñ xar suñ kanam xar yeeg ba yeeg yooyu ne nañu wax ko yonente bi alayhi salaatu salaam mu ne mu axiru raxli takunu bayna yaday ahadikum summa laa yaduruhu ma marra ali mu ne bu ngeen jullee ci ginnaaw bagage yi rek ku fa lu fa jaar ci diggante ba dootul wàññi dara tabarakallah wa ma ataakum rasul faqusu ma ñëw ci beneen tomb muy suturatul imam suturatun lil maamum bu imaam sampee dara ñuy julli ñëpp jaratul ñuy samp dara waaw bu nu demee suñu dëkk ba la ñuy wax kunuun cité enseignant ca ñoom oustaz Seck ak ñoom umu bu nu conférencier ba noppi dafa am bayaal bu am bu yaatu bu nekk foofu tabarkàlla ci cité bi bu ñu fay jullee tàkkusaan mbooloo mi danañ bari lool waaye ci misaal mi mooy bu imaam bu imaam sampee dara ca kanamam sampaal na ñi ci ginnaawam ñépp ci mbooloo mi tabaarakallaahu noonu lañ ko fay defee it at mu jot kon nag suturatul imaam lañuy jàppe suturatun liman xalfa Amr ibn Shuayb nekk la na jële ci baayam mu jële ci maamam mu ne yonente bi alayhi salaatu salaam dafa am benn bis mu ñëw ci ñoom bi mu ñëwee julli jot fa salla ila jidaarin ila jidaarin mu julli jëm ci ñag bi waaw mu julli yoon yonent bi mi ngi jëm ci ñag bi ñaar dañoo ñëw war am mbaam mu ne jamono jooju man xale laa ibnu abbas mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngay julli jiite nit ña ca Muna mu ne mbaam moomu gaa yi war di foraatu ngooñ ak ay yu demee ni ko yooyu ba nar a jaar sunu kanam mu ne wa daxalat fi safi falam yunkir saalika alay ahad mu ne loolu booba kenn teruma ko mu ne bi mbaam mi dem ma doon ko jàppi ca kanam nit ña laa jaar te kenn terewuma ko mu xam ne kon sutura bala ca kanam nit ña moo tax yeneen yi amul problème loolu la addis bi di istidlaal tabarakallahu sopp nañu nag istihbaabul qurbi minha jege sutura bi maanaam doo ko samp fële ñëw di jullee fii da nga koy samp foo xam ne fii du la sori nga xam ne boo sujjootoon loo ci dool rek sa bopp bi laal ko boo sujjootoon loo ci dool rek sa bopp bi laal ko loolu noonu lañ ko bëggee mu ngoog albaxawi mu ne ahlul ilmi loolu la ñu sopp nga xam ne sa diggante ak sutura bi sujjóot rek daanaka moo fi yem wa kazalika bayna sufuufi naka noonu diggante sàppe yi ab sàppe war te sori morom ja ba boo su boo boo sujjóotoon sa tànk du jege deuxième sàppe première sàppe sàppe yi ni nit kiy jege suturaam noonu la sàppe yi war a jege waaye léegi dem jàkk yoo xam ne diggante sàppe un ak deux seen diggante ni cil ma xam mbaakul ak ngaay waaw loolu déedéet sàppe si un ak deux diggante bi ni muy soree mooy waa deux bu ñu sujjootee na seen tànk yi seen bopp yi di bëgg a laal tànk yi waa un waa trois bu ñu sujjootee seen bopp yi bëgg a laal araamal gu ñu araamal fekk ko samp dara nga dox digganteem ak lam samp di dem loolu ay addis ñëw nañu di ko araamal di wax ne kenn du fekk julli nga jaar ca kanamam kenn du fekk julli samp dara nga jaar digganteem ak lim samp loolu ci kabaa'ir la bokk ci bàkkaar yu mag yi Busr ibnu Saïd nee na Zayd ibnu Xaalid da koo mës a yónni yónni ko ci Abu Juhaymu mu koy laaj dara lu mu ko doon laaj yow lan nga dégg ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu wax ko ci kuy romb ci kanam kuy julli Abu Juhaymu ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam daa wax ne law yalamu law yaalami almaar bayna yaday musalli masa alayhi la kaana an yaqifa arbaina xayrun lahu min an yamurra bayna yaday mu ne ko li ngay laaj de déggoon naa ku tedd ka sallallahu alayhi wa sallam wax ne li ne ci bàkkaar ci romb ci kanam kuy julli ku ko xamoon dana la jaral taxaw fa ñin fukk waaw mooy gën nga romb ñeen fukk tabarkal ñii ne ñeen fukki nawet la wax maanaam ñeen fukki at doonte nit julli gi du yàggee noonu waaye balaaxa bu am solo la wax foofu tabarkallah bu doon tey boo ne romb ci kanam kuy julli jar na taxaw fa quarante minutes nit ki dana dégg ne ah mu ne waaw kon ñëpp ay moytu romb kuy jaar ci maanaam jaar ci kanam kuy julli waaw kon loolu lu ñu tere la bëgguñu nit di ko def fekk kuy julli ngay jaar ci kanamam tabarkal mashru'iyatu daf'il maar bayna yadayil musalli yoonal nañu ci yow miy julli wut pexem kenn du jaar ci sa kanam jenn waay gis fu mu mën a jaar mu bàyyi foofee mu mën a jaar ñëw jaar ci sa kanam kooka génnul jàkko ji waaye day provoqué daf lay provoqué ndax bunt baa nga nele jaarukaay yaa nga nele waa ji fexe na ba moom tam wut na fu mu mën a taxaw ba peut-être kenn du jaar ci kanamam nga bàyyi fa yooyu yëpp bëgg jaar ci kanamam léegi yow génnoo da ngay da ngay provoquer da ngay tooñ moo tax yonent bi daal ci yoonal mu ne saa salla ahadukum ila shay'in yasturu min annaas wa araada ahadun an yajtaaza bayna yadayhi fal yadfa'u mu ne bu kenn ci yéen ñëwee sës ci miir bi mbaa mu sës ci poto bi mbaa ci ñag bi mbaa mu samp sutura jenn waay bàyyi fa yëpp ñëw bëgg jaar ci kanamam yonent bi nee na nanga ko nanga ko nanga ko téye mu ne bu bañee bu bañee na nga bësanteeg moom na ngeen xeex ndax waa jooju nekkatul gi mais seytaane fa innama huwa seytaan waaw fa innama huwa seytaan mu ngoog lan mooy dagg julli laa yaqta'u salaatu shay'an shay'un waaw waaw yonent bi nee na ku bëgg jaar seen kanam lank leen ndax seytaane la mbokk yi wa ma ataakum rasul fa xusu niñ koy baaxoo ji defee fajaru dimanche mu ñëw ci yi ñu daganal ci kuy julli waaw yi ñu daganal ci ku julli maanaam yiñ ko may mu ngoog ba ca jiitu ca yañ ko may mooy albukaawu jooy di julli di jooy yàqut ak julli di julli di bind mbaa ngay onk yàqut ak julli moo xam ak ragal yàllaa tax mu di ko def wala du loolu léeg-léeg binni am wala onk te li ko waral mooy aw métit ba nit ki mënu koo téye mu binni ko loolu alquran ida tutla alayhim ayatu rahmani qarru sujjadan wa bukiya am na ñoo xam ne ki leen jiitee julli saar wi muy jàng dañ koo dégg ñi xam oustaz Alioune Gueye xam nañu ne ku ma sa jullee ci kanamam isa samsu ngeen baal ma isa samawoon fatarat ku ma sa julli ci kanam oustaz Alioune Gueye jàng ko am na foo xam ne boo fa tollee mu binni mu yuuxu waaw ndax daa xam li ngay wax loolu la ñuy wax isa tutla alayhim ayatu rahmani xarru sujjada am na ko xam ne kii boo tollee ci laaya boo ko waxee rek mu bind laaya jooju kiy julli ak ki dul julli ñépp la bokk yem ndax abdullahi ibnu shaghir nee na gis na yonent ba wa fi sadrihi azir ka aziril mirjali min al buka mu ne yonent bi am na bis muy julli muy jooy ñépp di yëg dégg jooy ba mel ni cin luy wañax waaw ba mel ni cin luy wañax defe naa cin luy wañax moom jigéen ñi xam nañu ko kon di jooy di julli wala di julli di jooy ca biir ci yi ñu baale la bokk mbokk yi wa ma ataakum rasul fa xusu di jataay buy am dimanche bi am samedi ak bi am vendredi dañ koy déglu ñaar ba ñetti yoon door a am bu bees ak seen for yëkkate jataay bi ndax suñ mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seeni kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar tuwaat